rabbana innaka man tudxil nnaara faqad axzaytah wa ma lilzaalimiina min ansaar suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laaye téeméer bi ak juróom-ñeent fukk ak ñaar muy wax ba léegi ñoo ñële nga xamante ne nii ñoom ñooy tudd seen boroom tabaaraka wa taala di jullil seen boroom tabaaraka wa taala moo xam ni ñu ko mane mooy taxaw wala boog jekki lañu ko mane wala ci wetu lañu ko mane wa yatafakkaruuna te ñuy fàttaliku ci seen tu seen bindum boroom di wax ci asamaan ak suuf yi naan rabbanaa yow suñu boroom de bindoo lii ci caaxaan gàcce nga laamaa yow kon nag ñu ngi lay ñaan faqinaa yal na nga fegal adaaban naar mbugalum sawara ñu naan rabbanaa fii yow suñu boroom innaka dëgg-dëgg yow de man tudxilin naara képp koo xamante ne nii daal di nga koy seetaan maadu fii mbiram ba dugal ko safara faqat dëgg-dëgg waajoo jële de axzayta kooku de daal di nga koy gàcceel wa ma lizaalimiina min ansaar te ñeerul ñi nga xam ne ñooy bokkaalekat yi di tooñkatu seen bopp yi ñoom daamul kenn ku leen di dimbali keroog ci mbugal ma nga leen di teg ci mbugalum sabara rabbana ba léegi ñuy wax di tàllal seen boroom di ñaan naan rabbana i yow suñu boroom innanaa ñun de dañoo dee innanaa ñun sami'naa dégg nañu de dañoo dégg munaadi yan yunaadi dañoo dégg aji woote goo xamante ne nii yunaadi moo doon woote lil imaan di woote jëme ci ngëm yàlla muy sa yonent alayhi salaatu wassalaam moom la ñu dégg ñun ñii mën nañ de dégg nañu ko ndax message am keroog te wam nam ko waxe woon ca xajjatul wadaa ne woon fal yuballigh ash-shaahidu minkumul ghaayib nekk ki nga xamante ne nii moo fekke sama discours moo fekke sama njàngale moo fekke sama hadis yii sama li may jàngaleeg sama woote na ko jottali ki nga xamante ne nii fekkewu ko fu ndax rubba muballighin aw amin sami' amaana koo xamante ne dañ koo jottali seen sama wax moom mu gën a nekk ku gën a tàkk dina am loo xam ne moom la muy jële ci njàngale ma mu ëpp loo xam ne ku ko dégg moom jëlewu ko ci kon nag bu ñu ko déggee mooy bu agsee ci ñun mooy kon yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ngi mel ni moo ñuy woo kon nag ñu ne rabbanaa yow suñu boroom innanaa ñun de sami'naa dañoo dégg munaadiyan aji woote yunaadi juy woote lil iman di woote ci ngëm yàlla di woote ci lislaam di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax la doon wax naan an aminu naan waay waay ngal la waay waay gëm leen gëm leen bi rabbikum ci seen borom ba ñu ko déggee rek fa man naa ñu daal di gëm ci saasi rabbana yi yow suñu borom faghfir lana dhunubana yal nag ñu jéggal suñu bàkkaar yi wa kaffir anna sayyiatina te yal nag nga ñu faral suñu ñaawteef yi wa tawaffana ma'al abraar te boo ñëwee ba ñuy faat yal na nga jël suñu bakkan yi boole ñu ñu bokk ca ña nga xamante ne nii ca mbooleem ñu baax ñi ci yonent yeeg shuhada ak anbiyaaw yi ak shuhada yeeg saalihuuna yi yal na nga ñu boole ci ñoo ñële rabbana ñuy wax ba léegi naan eh, yow suñu boroom wa aatina te yal na nga ñu jox maa waatana li nga xam ne moom nga ñu dig ala rusulik li nga xam ne moom nga ñu dig jaarale ko ci say làmmeñu yonent yi alayhimu salaatu wassalaam wala tuxzina te ñu ngi lay ñaan ngal la waay yal na bu ñu gàcceel yawmal qiyaama bésub taxawaayu ba innaka dëgg-dëgg yow laa tuxliful miyaad yow de doo wuteeg li nga xam ne moom nga digoon taw xam nañ ne mooy ku jëf lu baax lu baax nga ko dig te ñun gëm nañ ne loolu noonu lay demee fastajaaba suñu boroom ne ba ñu ñaanee ñaan yi fastajaaba lahum seen boroom daal di leen nangul ca saase mu daal di leen nangul lahum ñeel leen rabbuhum seen boroom ba pare ne leen am nii que ne man seen boroom laa udiyu man de nekkuma fi di sànq amala amilin jëfuj aji jëf minkum ci yéen min zakarin koo xam góor la aw unsa wala jigéen képp koo xam ne ku jëf lu baax doo ñëw borom bi na la defoo ay léewoon la pon la amoon na fi ndaanaan dara duma la ko fay déedéet borom bi day nekk nekkul kuy sànk jëfu kenn ci yéen moo xam góor wala jigéen ba'dukum min ba'd lenn li ci na ngeen xam ne góor ñi ci jigéen ñi leen jóge jigéen ñi ci góor ñi leen jóge kon nag mu ngi noonu le mooy affaire discrimination yeeg ay nekk fi parité ak tamit naan waaye fu tout le temps di xool rek voilà góor ñam nañ lii ñun jigéen ñi nii doona borom bi waxoon na wala tatamannaw maa faddala allahu bihi ba'dakum ala ba'd bu leen fi nekk di ëppiyewante di di xemmem lool li nga xam ne moom la borom bi tabaaraka wa taala gënale lenn li muy génn góor góor ñi ci kaw jigéen ñi waaye lim defal jigéen ñi ci kaw góor ñi buñ fi góor ñi nekk di daal di bëgg naan loolu yi dañ koo war a am déedéet kon nag nañu xam ne kon ba'dukum min ba'd leen li ci yéen min ba'din ci ñeneen ñi ngeen di jóge de falladina haajaru gàddaay ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo gàddaay wa uxriju min diyaarihim ñu génn leen ci seen kër ya muy Quraysh gañ jóge waaye it ci kaw suuf yépp képp koo xam ne lii mooy sa xaal lii mooy sa dund dañ laa génn fa nga newoon te dara taxul lu dul ci yàlla wa uudu ñu daal di leen lom fii sabili ci sama yoon wa qaatalu ñu daal di xare wa qutilu ba pare ñu rey leen mooy dañuy xare ci yoonu borom bi tabaaraka wa taala noon yi alhamdulillah wa qutilu ba pare bañ demee ñu faat leen ñu am shahada gaa yooyu mu ne la ukaffiranna anhum waat naa ne man seen borom de dinaa leen faral sayyi'aatihim seen ñaawteef wala udxilannahum te waat naa ne dinaa leen dugal jannaati na yàlla jana yoo xam ne tajri min tahtiha al anhaar day daw ci suuf ronam al anhaaru dex ya sawaaban min indillah lii nekk pay ñoom in Ka'b ibn al-Ashraf ak mbokkam yi nga xam ne di wër ci dëkk yi ndax am nañ les moyens nga xam ne fu nekk la ñuy taxawaalu loolu noonu loolu ñuy jàllarbe ko ci réew yi gox yi loolu bu mu la wor ba nga naan ha waa ñii de xanaa ñoo nekk ci dëgg yow tamit mi nga xam ne yaa ngi xeeñtu sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam bu la gis nga yéeféer yii yor seeni jet privé tey ñu nga lu zone Johannesburg ginnaaw suba ñu nga Tokyo ginnaaw suba ñu nga Paris wala Toronto wala New York yooyu yépp ñuy dem ak a ñëw loolu di ñëw di la fi romb nga nekk ci sa tool bii wala ci sa menuisier bii wala ci sa atelier bii loolu bu jàpp mukk nga foog na ñoom dañoo nekk ci dëgg tax de mu ne kon seen jàllar bi yooyu mun jàllar ba ko yooyu bu mu la wor de ñoom ñu weddi yàlla mataawun suñu borom ne gis nga lool ma leen defal seen avion yeeg seen voyage yu bari yeeg seen passeport yi ñu am fu ne diplomatique yeeg fu nekk ñu man faa dem mataawun poñet la qalilun ju néew a néew summa ginnaaw gi bu ñu deewee ma waahum seen delluwaay seen dëkkuwaay jahannamu mooy safaraaw jahannama wa bisataaka ñaaw almihaadu fa nga xam ne mooy laltu ga fa nga xam ne fa la ñuy nekk di fa toog muy beer soba mu ne laakini alladina taqaw mu ne waaye gaa yi nga xamante ne nii ñoom ñoo ragal rabbahum seen borom lahum ñoom bu ëllëgee dina leen ñeel jannaatu na yàlla jana tajri yoo xam ne dina daw min tahtiha ca ronam al anhaaru dex ya xaalidiina fiiha ñoom dafa la ñuy sax nuzulan lii bienvenue la ak dalal la ak wàcce la min indillah foofu la leen borom bi di wàcce ajjana yu kawe yooyu min indillah tukkee ci borom bi tabaaraka wa taala wa ma inda allah te nag la nekk fa yàlla xayrun moo gën waaye ngir ñan lil abraari ngir ñi nga xam ne ñooy ñu yiw ñu ñooy ñu baax ñi wa inna min ahlil kitaabi mu ne ta am na ci way ngëm ya ñi nga xam ne ñoom lañ joxoon téere yi ci yahuud yi ak nasaraan yi laman ñoo xamante ne nii yu'minuna billah man la man yu'minu billah am na ci ñoom ñoo xam ne ñoom gëm nañ yàlla comme ñoom Seydina Abdallah ibn Salam radiyallahu anhu wa arda waaye gëm nañu billah gëm nañ borom bi wa ma unzila ilaykum te gëm nañ li ñu wàcc ci yéen yéen woy ngëm yàlla yi yéen jullit ñi wa ma unzila ilayhim te gëmoon nañu tamit la ñu wàcce woon ci ñoom ca tawraat ak injiil gëmoon nañ téere yooyu yépp xaashiina lillah ñu nekk ñoo xam ne dañuy toroxlu di topp tey wàcc seen bopp ngir borom bi tabaaraka wa taala laa yashtaruuna bi ayaatillaahi te du ñu jënde laayaay yàlla yi yi nekkoon ci tawraat ak injil ak alquraan waaye rawatina ñeere téere yoo yële di injil ak tawraat du ñu ko jënde mukk samanan li nga xam ne mooy njëg qalilan bu néew comme ñoom leen waxoon fële ne ñoom li ëpp ci yahuud yi noonu lañ doon def ñii nag moom ragal yàlla ñoom du ñu def loolu ci ñoom ulaa'ika suñu borom ne gaa yoo yële lahum ñeel na leen ajruhum seenu pay inda rabbihim fa seen borom inna allaha dëgg-dëgg borom bi sari'ul xisaab mooy ki gën a gaaw ak a gaaw li nga xam ne mooy ab atte jaam yi ni ñuy bari bari bu ëllëgee bés bu leen tegee di leen atte rak-rak nu mu gën a gaawe dina atte lépp te lépp ay jaar yoon mu ne nag muy jeexal laaya bi muy laaya li nga xamante ni ñaar téeméer bi te fi la saar bi yépp muy suuratu Al Imran mu ne yaa ayyuhal ladina amanu yéen ñi nga xamante ne yéen a gëm te dëggal isbiru na ngeen muñ ci li nga xam ne mooy farataay yàlla yi isbiru na ngeen muñ bay doxe li nga xamante ne nii mooy tere yi ngeen koy sori kon wasaabiru te dee leen jàppalante ci muñ goo gële armez-vous de conscience de de de patience aywa te tamit wa saa wa raabitu te dee leen takku ba dëgër nekk ci li nga xamante ne mooy jihaad ji yi nga xam ne bu borom bi soxlaa lislaam soxla noon yi taxaw ne lislaam du fi dox ngeen mën a taxaw jaay seen bakkan waaye jaay seen alal wa raabitu ngeen di takku dem fi nga xam ne mooy fan la l'islam soxlaa ca frontière yam la soxlaa ak fa nga xam ne foofu dañ ko war a défendre dee leen ko def di takk ba dëgër waaye waraabitu dee leen takk ba dëgër di dem ci jàkka yi moo tax suñu yonent ma lay saa saa waxoon ne ndax du ma leen ndigal du ma leen xamal li nga xam ne borom da ciy far bàkkaar yi di ci yëkkati darajaat yi mu ne kasratul xutaa ilal masajid mooy nga xamante ne baril ay jéego di dem ci jàkka yi wantidaaru salaati ba'da salaa ak ak ak ak ak di jàpp indal makaari di jàpp ci jamono yi nga xam ne jàpp nemm ci ndax dafa sedd guy waaye wantidaaru salaati ba'da salaa di xaar julli bi nga jullee ba pare nekk fa di xaar beneen julli ba mel ni yaa ngi ci julli mu ne fa daalikumur ribaat fa daalikumur ribaat fa daalikumur ribaat suñu borom yeneen ma lay saa saam ne loolee lii ma leen fi tuddal mooy takku ba dëgër mooy ribaat gi mooy loolu lépp la ci toolu xare waaye ci yi nga xamante ne ñooy ci jàkka yeeg ci yi nga xamante ne nii di dox yi nga xam ne di dugal di yëkkati sha'irallah di symbole diine ji mu ne wattaqullaha kon nag waraabitu wattaqullaha te na ngeen yokku ragal seen borom tabaraka wa taala la'allakum bu ngeen koy def rek tuflihuna di ngeen texe foofu la boo xaar bi yem yal nañu ci borom bi tabaraka wa taala may yii mu wax yal nañu ko ràng ñu mel ni ñoom ñoom ñoom ñii muy tudd fii ñu mel noonu nekk ñoo xamante ne nii royukaay yi mooy donoy yonent bi alayhi salaatu wasalaam piir kon nag fii la yem saar bi bii di ñëw nag ñu jël suuratul baqara inshaa allahu taala wax la waa jana doon wax alhamdulillahi alladhi hadaana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadaana allah laqad jaa'at rusulu rabbina bil haqq